alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci xajjatul wadaa di xajjatul kamaali wa tamaam mooy xajjatul balaag di xajjatul islaam muy xajjatu rasulillah salawatullahi wasalaamuhu aley wa ma zilna wa naxnu bil muzdali wa naxnu wa naxnu bi al aqaba wa qad ataynaa aqabatu mina xaytu turmal jamaraat fi nga xam ne fa lañuy sànni jamra yi foofu lañu tolloon gisoon nañu ci xadiisu sayyidina jaabir ibn abdillah ibn amr ibn haraam inda al imaami muslim raxmatullaahi alayhi këne sànni woon na ko ñëw nañ ba gis nim ko sànni alayhi salaatu wassalaam muy bésub tabaski ji ginnaaw bam jóge Muzdalifa ginnaaw bi mu jullee fajar ñëwal masharul haram taxaw fa fa kabbara Allah mu daldi de allahu akbar wa hallala wa daa mu ñaan def laa ilaha illa allah allahu akbar ak laa ilaha illa allah waxda waxdahu la sharika lah lahu al mulk walahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ñaan fa ba mu commencé leer nañ leer nag bi mu leeree xatta asfara jiddan fa la jóge daldi dem fi nga xam ne mooy àqabaat yi te yoon bi mu jaar nii bi muy dem ci àqabaat yi bokk ak yoon bi mu jóge ba muy jóge Mina di dem fi nga xamante ne ni moom jóge Mina doon dema Arafat dafa yoon wi dafa wuute bokkul yoon wi mu jël lool moo tax boroom xam-xam yi raxmatullaahi alayhim di sopp ne nit ki bu jaaree wi yoon buy ñëwaat bu mu jaaraat yoon woowale ah, kon am na leen lu ñu préciser wul woon <coughs> mu yonent bi alayhi salaatu salaam ah, fan la jële xeer yoo yële waaw mooy xeer yi fan la ko jële mu ngi ko jëlee Mina bi nga xam ne ci la dépassé batnu Muhassir comme ni nga xam ne noonu la ko al imaamu Abu Daawud al imaamu An-Nasaa'i rahmatullah alayhi naka noonu qad rawaahu al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibn Hanbal ak al imaamu ibnu Maaja raxmatullahi ala aljamii euh, muy <clears throat> al imaam annasaiyu raxmatullah alayhi moom ni mu ko tuddee dafa def ci kitaabul manaasik moom kitaabul manaasik la tu deful kitaabul xajji comme ñële al imaamu ahmad moo ko solo ak al imaam annasaiyu ak al imaam ibnu maaja raxmatullaahi ala al jamii al imaam annasaiyu ci kitaabul manaasik dafa def min ayna yaltaqitu al xasa ana fan lañuy jële xeer yi min ayna fan yaltaqitu al xasa xeer yu ndaw yooyu nga xam ne moom la aleyhi salaatu wassalaam doon sànnee jamra yi fan lañ koy jële ci bunt boobu moom al imaam an-Nasaa'i muy Ahmad ibn Shu'ayb abu Abdirrahmaan an-Nasaa'i rahmatullahi aleyhi mu ne axbaranaa Ubaydullah ibn Sa'iid mu ne axbarana nettali nañu xabaare nañu Ubaydullah ibn Sa'id muy Ubaydullah ibn Sa'id ibn Yahya al-Yashkuri rahmatullah Abu Qudama qaala mu ne xaddatana Yahya mu ne moom ki ko nettali mooy Yahya mooy Yahya biñ gisoon fan yi muy Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan Abu Sa'id at-Tamimi al-Basri al-Ahwal an ibn rahmatullah alayhi an ibn mooy Abdul Malik ibn Abdul Aziz al-Qurashi al-Umawi Abul Walid am ñu ne Abul Khalid mu ne axbarani Abu Zubair moom itam gisoon nañ ko Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus al-Qurashi al-Asadi Abu Zubair rahmatullahi alayhi an Abi Ma'bad boo fàttale ko càllale bi gisoon nañ ko gisoon nañ xadiis bi même bi mee ci yeneen yi kàllaam yeneen expression muy abu ma'bad muy naafid la tuddoon abu ma'bad al makki al muy abu ma'bad ah, al makki rahmatullahi an ibni abbas mu jële ci mawlaana ibnu abbas ibnu abdil muttalib ibnu haashim ibnu abdi manaaf al qurashiyu al haashimiyu abul abbaas ah, annahu qaala mu ne moo non an al-Fadl mu jële ci magam di al-Fadl ñoo bokk kii al-Fadl ibn Abbas mu ne yonent bi alayhi salaam al-Fadl ibn Abbas moom la kan moom la yonent bi alayhi salaam supporté woon mu ne qaala rasulullahi mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam dafa wax linnaasi xiina dafa'u ashiyata Arafa wa ghadaata jam'in aleykum bisakina wa huwa kaafu naaqata xatta ida daxala minan fa habata xiina habata muxassiran qaala aleykum bixasal xadfi allati turma bihi aljamra mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah, bi nga xam ne ci la jóge Arafat na ko noon comme niñ ko gisoon ci xadiis Seydina Usaama ak yeneen xadiis Seydina Jaabir mu naan nit ñi ak ibnu abbas di leen wax aleykum ya ayyuhan nas as-sakinata as mu ne doon na leen ko wax bañ jógee arafa ak tamit ca suba bañ jógee muzdalifa ca al-masharul haram di dem mina tamit wax na leen ko as-sakina mooy ak dal aleykum bi sakina maa ngi leen di dénk ak dal bu raj-raj loo am foofu yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ne ah mu ne moom nag mu ngi kaaf naaqata mooy mu ngi doon fegal géléem gi ngir mu bañ a gaaw mais ba mu àgg batnu muhassir ba mu duggee Mina ba dugg ah jóge jaar muhassir ba génn fa nag mu ne aleykum bi xasal xas fi maa ngi leen di dénk xasal xasal xas muy xeer yu sew yooyu nga xam ne moom la wax ne allati alladi bi nga xam ne tourment moom lañuy ñuy sànnee bihi ca xeer woowu aljamra Euh, loolu moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah yi ñu bari ne xeer yi fi ñu koy jële fi ñu ute xeer yi mooy fi nga xamante ne nii mooy minaa la boo jógee Muhassir foofu lañ koy jëlee am na ci boroom xam-xam yi nag ñoo xamante ne nii dañ ne foo ko jële rek baax na waaw ndax yonent bi aleyhi salaam même bu dee parce que Mawlaana Ibnu Abbaas radiyallahu taala anhu moom ci boppam nee na yonent bi alayhi saa salaam daf ko wax mu jo da ko ne jottali ma xeer yi waaw euh, parce que ci sunanu al imaam Ibnu Maaja foofu la gën a leere parce que même al imaam An-Nasaa'i xam nga xadiis bi nii la ko ëndee mooy danga naan mais mais fii est-ce que leer na ne foofu la ko jële mais xoolal riwaay imaam euh, euh, Ibnu Maaja bi nga xam ne bi sanadin saxiix sanad yëpp yu wér lañ. Ah, al imaam ibnu maaja rahmatullah alayhi mu ne ali ibnu muhammad mu ne nettali na ma sama sëriñ mu ne nettali nañu suñu sëriñ ali ibnu muhammad mooy muhammad ibnu isxaaq ibnu abi shaddaad abul hasan eh, qaala mu ne abu usaama mu ne ki abu usaama mooy hammaad ibnu usaama ibnu zayd al abu usaama al kuufi ah, Hammaad ibn Usaama ibn Zayd al-Qurashiyu rahmatullahi alayhi Abu Usaama rahmatullahi alayhi an Awf mu jële ci Awf muy Awf ibn Abi Jamila Abu Sahl rahmatullahi alayhi an Ziyaad ibn al-Husayn mu jële ci Ziyaad ibn al-Husayn ibn Qays muy Abu Jahma an abi Abil Aaliya mu jële ci Abi Rufay' ibn Mihraan Abul Aaliya arriyaaxiyu albasriyu abul aliya mooy boroom ki ñu xamee ci wàllu alquraan ji an ibni abbaasin mu jële ci mawlaana ibni abbaas annahu qaala mu ne qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam gadaatal aqabati wa huwa ala naaqatihi ñu ngi ci masala ban fan la yonent bi alayhi salaatu wa salaam jële xeer yi fan la foore xeer yi mu sànni keroog <laughs> xon naa la benn détail yi ma ne la saaba yi bawuñu ko de allahu akbar ñun kay ñooy gàttañ lu ngir bañ koo xam ndax ndax nanguwuñoo gëstu waaye lépp wax nañu ko ma sha allah jazaahumullahu anna xayra mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa wax ca subaak ba mooy ghadaa mooy ci jurne bi bi bi ñuy dem Aqaba bi mu jógee fële di dem ngir jamra ja wa huwa ala naqatihi mu ngi ci kaw war waayam mu ne mu ne lii xasaa waaw mu ne Seydina Mawlana Ibn Abbas ne ko faral ma ay xeer mu ne fa laqattu lahu sab'a xasayaatin hunna xasal xadfi ma utal ko ñetti ñoo juróom-ñaari xeer yoo xam ne ñooy xasal xas fi waxoon nañ la xasal xas fi ay xeer yu sew lañu mel ni li noyau bi nekk ci tàndarma wala yu sew mooy xeer yu sew fa ja'ala na fi kaffihi yonent mi alayhi salaatu salaam di ko yëngal ci loxoom <coughs> ah, ci tenqam wa yaqulu mu naan amsaala haa'ulaa'i farmu summa ya yaa ayyuha nnaas iyyaakum wal ghuluwwi fi ddiin fa innahu ahlaka man kaana qablakum al ghuluwwi fi ddiin waaw yonent bi alayhi salaam tee xeer yi di ko yëngal ci loxoom di ko yëngal di ko yëngal di ko yëngal après mu ne amsaal haa'ulaa'i loolu nag mi naa la ko fore woon waaw mooy Mina la ko fore woon voilà <coughs> moo am na ci beneen riwaay dana yonent bi aleyhi salaatu salaam ba léegi boobu nag ci sunan al imaam an-Nasaa'i yonent nee na ba léegi ci même càllale bu Abul Aliya bi mooy bi mu def baabu iltiqaatu al-hasaa mu ne an ibni abbasin annahu qaala qaala lii rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ghadaat al-aqaba wa huwa ala raahilati haati ulqut fa laqattu lahu xasayaatin hunna xasal xadfi fa lamma wadaa wadaatuhunna fi yadihi qaala bi amsaali haula wa iyaakum walguluwa fi diin fa innama ahlaka man kaana qablakum alguluwu fi diin waaw nee na moom al imaam ibn Abbaas yonent bi alayhi salaatu salaam daf ma ne ñëwal haati dikkal waaw ma ko gaay waxe ari jox ma ñëwal nga jox ma waaw ñëwal indil indil foral ma ay xeer nee na ma foral ko juróom-ñaari xeer mu tée leen ba ma ko tegee ci loxoom mu ne bi am saali haula xeer yu mel nii ma yor sama loxo bi yéen nit ñi gis xool leen oh. ci yu mel nii nag nangeen ngeen sànni xeer yu mel nii ah yu mel nii lii ma teg sama loxo bi waaw bi amsaali haula bu mel nii buñ ñëwee ci xadis biñ newoon sànq muy bu al imaam ibn anas al ibnu maaja bi rahmatullah alayhi bi sanadin saxiix mu ne amsaala haula i farm mawlaana ibn abbaas nee na yonent bi alayhi salaatu salaam ne xeer yu mel nii dee leen sànni xeer yu mel nii ngeen di utilise ngir def ram yi jamratul aqaba ba pare mu tekki te lii mi naa voilà mooy Mina ba mu agsee ba dépassé Muhassir la demande lii moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam euh, léegi <laughs> mu ne wa iyaakum waaw yaa ayyuhan naas yéen nit ñi iyaakum wal ghuluw fi diin léegi fii nii bala ñu agsi ci parti bi moo tax am ñu ne kon xeer yi Mina lañ koy jële am ci boroom xam-xam yi ñu ne yonent en fait yonent ma lay saar saam waxul ne fii lañ koy jële moo tax fu ko nit baax na waaw fu ko waa aji kii aj lii nag góor a jigéen a ci yem ñéppay sànni jamra ah. waaw ñéppay sànni jamra ñéppay sànni jamra ñu ne non c'est que nit ki fu mu ko jële baax na ah. si fu mu ko fora rek baax na ndax yonent bi aleyhi salaatu salaam waxul ne fii lañ koy jële loolu moo tax ku mel ni Shaafi e, e, al e, imaam Shaafi'i rahmatullah alayhi naka noonu Maliki yi rahmatullah alayhi ñoom dañ naan dañuy sopp affaire bi xeer yi ñu fore ko Muzdalifa waaw moo mu fore ko Muzdalifa bala muy agsi fi ci ci fan bala muy agsi fi nga xamante ne mooy Mina ci jamratul aqaba bi fi mu koy sànnee ndax mu bañ a wàccaat parce que loolu luñ jële la ci mawlaana ibnu umar radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma comme nim newe ci as kubra rahmatullah alayhi kene moom ah da doon jël xeer yi fi mu ko doon dajale mooy Muzdalifa la doon jële juróom-ñaari xeer téewaale dem bu ko defee moom du wàccaat dem ba ba Mina di wàccaat ngir ut leen waa loolu waaye ki laa loolu lépp lu ci waay defit baax na euh, waaye xam nga ne te xeer de Mina de Muzdalifa a ah, foofu mën na nekk coono mën na ci am waaye daal en tout cas yonent ma lay saar saar bi mu jéggee fi nga xam ne mooy mu assir ci lay ci lañ ko jox ay xeer ci xeer yoo yële moom la sànni moom alayhi salaatu wassalaam ba pare mu ne moom yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne yaa ayyuhan naas ee yéen nit ñi iyyaakum maa ngi leen di mooy tondekuloo iyyaakum maa leen di mooy tondekuloo waaw maa ngi leen di mettre en garde moytu leen waaw wal ghuluwu fi diin moytu leen maa ngi leen di moytu li ngeen xamante ni nii mooy alxuluwu fi diin mooy dépasser les ci diine waaw loolu waaw loolu baaxut mooy ëppal ci diine mu ne maa ngi leen di moytandiku loolu ndax fa innahu dëgg-dëgg ahlaka man kaana man kaana alxuluwu fi diin ndax kat li am ba des mooy gis nga li alagoon ah ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon mooy ëppal gu ñu seen diine waaw mooy ëppal gu ñu ëppaloon seenu diine nga xamante ne nii ah doonuñ ci woon dem ak li nga xam ne mool ay yus ak ak ak ak déedéet ndànk déedéet di jaay am na ñoo xam ne li eh, gaay naan di jaay plus prophète que le prophète waaw di jaay gina sell que ki nga xamante ne moom moo moom cellete buñ naan cellete moo tax xam nga ne loolu moo ëppal weesu ko waaw mooy <laughs> comme ñi nga xam ne euh, xam nga nettali boobu nit ña ñëwoon mbooloo ma ñëwoon nafar boobale mbooloo moom ñëwoon ci yeneen kër yeneen ci balay sar sa fekkuñ ko fa ñu laaj nan lay jaamoo yàlla ñu wax ko bon mel ni ñoom dañoo xeeb affaire bi ne ah kooku mooy bu dee kooku mooy rasulullah lii lay def mais ñun ñi nga xam ne borom yi bàkkaar yi ak yooyu ñun moom kenn ki ne dootul takkati soxna kenn ki ne day woor ba faw ah kenn ki ne moom moom moom day julli rek waaw yorenti ba lay saar saar bañ koo waxee mu mer daal di def xutbaam bu mag boobu waaw ne lan moo tax ay nit di wax naan lii ak lii ak lii maa leen gën a xam yàlla maa leen gën a ragal yàlla te damay lekk damay naan mooy damay woor damay dog damay do woor damay dog waaw damay tëdd ki naan day naa fi lu guddi gi damay tëdd te damay yeewu ci guddi yi tamit di jaamu yàlla te damay takk ci soxna yi ne lii nii lépp haadihi sunnati lii de mooy sama sunna waaw fa man raxiba an sunnati fa laysa minni waaw waaw man asuumu wa aftur damay woor di dog damay nelaw damay taxawal guddi wa atazawwaju nisaa te damay sox damay takk ci soxna yi waaw ne lii lépp mooy sama sunna faman raghiba an sunnati fa laysa minni képp koo xam ne nag yow àgg nga ci délaissé soxlaatoo sunnaa yonent bi alei satu salaam mooy moom li mu mooy hadiyoom li nga xam ne loolu la fi teg te la doon doxe ku dem ba jàpp ne lii nii bon lii c'est lui mais ñun moom nañ def lu gina foor loolu mu ne képp koo xam ne raxiba dafa ne ni sunnaa yonent bi alei satu salaam yow xemmee moo ko jëm ne nga xemmam leneen bàyyi fi bosam fa lay sa mit nii kooku bokkul ci man waaw loolu lépp ëpp loolu ñooñu bu dañoo fekk ñu nekk ak ki nga xam ne mooy faj xol yi waaw moo tax ku mel noonu ku ëppal ki ko mën a faj mooy koo xam ne moom fajkatu xol la mooy aalimun ah aalimun rabbaani ah? koo xamante ne boroom xam-xam bu sell ko boroom bi di jëfe xam-xamam te buur yàlla kese tax koo ko mën a faj waaw te mu xam feebaru xol yi man koo faj sinon bu dul loolu baa jooju keneen mënu koo faj moo tax dérive yi ngay gis yépp daanaka pour gaa yi faju ci du yobbu parce que nanguwuñoo dem fañ yi fi leen di faje ñii yonent ma lay saar saama taxaw xutba rey loolu noonu ci seen naroona naroona amoon doon commencé di jaillir muy xalaat buñ am mu rey ko ci saasi ñu bàyyi waaw lool nag alxuluwu fi diin moo koy indi moo tax mu ne woon moom yonent bi aleyhi salaatu salaam inna diina yusr inna diina wallahi yusr inna diina yusrun walan yushaadda diina ahadun illaa mu ne inna diina yusr gis nga diine yàlla ji inna diina inda allahi islaam lislaam gi yusrun de ak ay yomb laa ilaha illa ak ay yomb mooy alxanafiyatu samha yoon wi nga xam ne moo wólli fi caaxaan ak shirk jëm ci buur yàlla mais dafa yomb millata abikum ibrahim huwa sammaakumul mu'minina min qabl mooy seen yoonu baay Seydina Ibrahim al Khalil moom moo leen tudde woon ay jullit min qabl lu jiitu woon lool diine ji dafa yomb dafa yomb ki ne ci biti wala ki ci ne di taxawaalu ak tayel kooku mooy jàpp ne dafa metti waaye way julli juróom fii sabay ba bu ko defee naan man moom génn naa ci mball gi moom mu jàppe ko mball waaw waaw moom gisul la beauté de la religion la beauté jaamu yàlla gi rafetaay taar taar taaru jaamu yàlla gi gisu ko parce que moom jaamu yàlla contrainte la ko jàppe waaw loolu man di doon boo ko jàppee contrainte doo avancer waaw xam nga kiy dem di jàngi gis taaru nja xam-xam ah di dem ci fag bi gis taaru xam-xam moom buy dem du jàpp ne waaye fii mën a ñàkk pexe la bon si ce n'était pas mon titre de séjour bi nga xam ne bu ma jàngiwul bu ma waa préfecture laajee saa yow ana say résultat ma naan dew ma woon examen wala jàngu ma woon ñu duñ ma jox ma nekku kii ñu refoulé ma. am na yoo xam ne loolooy tax ñuy jàng am ñoo xam ne moom bon je n'ai pas le choix y a mes parents qui envoyé ici wala waaye xam nga jóge sawaay bawol ba fii Dakar ci université bi sawaay ñu utal ma néeg di ma fayal. loolu moom bu ma jàngul di xam nga kooku dëgg la dina ci def jom mais <coughs> kooku wuti nag ki nga xam ne moom buy ñëw di jàng si buy franchir buntu Cheikh Anta ah moom day kontaan parce que day day day yàkkamti ñëw ci cours fekki cours parce que danaan waaye affaire bi kekk waaye euh, euh, non la beauté de la science la beauté de xam-xam kooku bokkuñu ah l'islam nag dafa yomb. koo dégg mu la koy ñàngal rek xamal ne sawaay moom xamul l'islam quoi waaw nit buy convertir nga naan ko ah ça est xalaataat nga ko <laughs> déedéet luy xalaataat nga ko affaire bi dafa simple ah dafa simple dafa simple <laughs> mu ne kon inna diina yusr gis nga diina ji dafa dafa simple dafa yomb de yu yushadda diina ahadun illa ghalaba nag du jéema diisal dëgëral diine ji taral ko lu dul ne dina ko noon mooy dootu ko mën moo tax yonent bi yu salaam doon wax naan ah gàllu leen ci jëf yi ci jëf yu baax yi loo xam ne ci jaamu yàlla yi loo xam ne yéen àttan ngeen ko waaw ndax buur yàlla fekk yéen toqiwu ngeen sonn ngeen toqi di ko jaamu ak di ko ñaan ak di ko jaamu moom jamais du arrêté di leen fay waaw fa inna allaha la yamillu hatta fekk yéen toqiwu ngoon toqiwu ngeen demu ngeen ba délaissé ne oh boof finalement daal bon <laughs> fekk àggu ngeen foofu moom du deñ il ne cesse moom borom bi subhaanahu wa taala di leen rétribuer di leen gën jàppale ci yoon wi ngeen ne xam nga yoonu xam-xam tamit noonu la mel <laughs> mooy mooy dë nga ah nga jekki deres ne waa yow lii nag lii nag moom dafa gudd noonu lii dafa bari mooy xamal ne inna allaha laa yamillu hatta tamallu yow jëlal lool rek teg ko sa kanam boo ko tegee sa kanam rek ah dina la may di nga mën a avancer nga xam ne buur yàlla mi nga xam ne moo tax mayut xam-xam bi de de toute façon fekk maa ngi ci day kontaan ci man waaw te nag yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajaat buur yàlla moo yëkkati ñooñu boroom xam-xam yi ñi gëm ak ñi gëm te am xam-xam moo leen di yëkkati waaw kon nag affaire bi loolu la xam nga affaire yi du yàgg wa tuulu zamaani goog al imaam Shaafi'i doon wax rahmatullah alayhi <laughs> boo bëggee xam-xam yooyu fokk moom nga bokk ne ci tuulu zamaani mooy day yàgg <laughs> xam nga xam nga suñu jotaay yii nii ku ñu ne woon dina àgg fii xalaatuma woon ne sax dina ñëw ba fii man yaakaaruma woon këne dina yàggi nii yaakaaru bu ko woon sax bokkul woon sax ci li nga xam ne jàppoon naa ne dina ëpp dina dina weesu trois ans yaakaaruma ko woon waaw waaye nag xam a di géej waaw moo di géej boo moom kay xamal kañ nga ci dugg rek waaye kañ ngay kañ ngay génne fenn te sax doo génn mooy yow da kañ ngay boo sóoboo kañ ngay génn sa bopp bul xam kañ la waaw rawatina nag nga nekk nag ci ki nga xam ne mooy ndayu xam-xam muy dund yonent bi sallallahu alayhi wasallam wallaahi boo naqee sa bopp ci biir <laughs> wallaahi bala ngaa génn dootoo sax bëgg génn <laughs> tellement ajaib yi ngay gis ak yi nga xamante ne nii mooy lépp di buté lépp di jamaal lépp di taar te taar taar bu nekk di la jox xam-xam boo xam ne amoo ko woon seconde bi weesu wala tierce bi weesu mooy nooy gën dem mbir mi di gën neex di gën rafet te bu nekk rafet na jamono ja nga tolloo amul ay biiwa gën a rafet bi yépp rafet waaw te da ngay avancer lépp di gën rafet loolu mooy dund yonent bi alayhi salaam loolu mooy xam-xamu diine waaw loolu mooy xam-xam en général ci boppam bépp waxoon naa la diine amul l'islam amul xam-xam profane waaye xam-xam yi gën a tedd mooy ah wa ashraful ulumi ilmul xabari waaw yàlla imaam wax xam-xam bi gën a tedd mooy xam-xam bi nga xam ne mooy xam-xamu xadiis bi indi xabaaru yonent bi alayhi salaam waaw ay waxam ay jëfam mooy xadiis waaw kon nag fa saxixi niyata waay waay rafetalal sa yéene moo tax loolu rek a fi des de boo rafetalul yéene nag ah te innamal a'malu binniyat kon diine ji dafa yomb yonent mi aleyhi salaatu salaam ne inna diina yusr walan yushadda diina ahadun illa ghalaba dëgg dëgg diine di dafa yomb du du sànjaafu mbir mi diine ji loolu mooy xoola imaginer lu dul ne dina ko noot nit koo xam ne dafa dégg ñuy wax ngëneelu la mu ngi koy dóor dégg mu ne léegi comme que dem na ci conférence lool boo nee gone wala début yi nii daf lay daf yomb na dal nit waaw da ngay dégg ngëneelu jaamu yàlla benn jaamu yàlla ba nga ne lu lii moom léegi moom moom moom moom tey laay jël résolution sauf que en général ni ngay jële résolution mooy metti mooy da ngay ñëw ne damay koy commencer mais nga ñëw def ki lu bari première guddi gi nga ñëw naa fi la lu baree baree bari bari waaw deuxième guddi bi nga def lool mais bu yàggee tuuti da ngay bax waaw bu yàggee tuuti parce que da ngay da ngay toqi parce que li yonent ma la saa saa ne dee leen yenu dee leen teg seen bopp ci jaamu yàlla yi lu ngeen àttan loolu nga deful waaw moo tax buy bàyyi lépp lay bàyyee noo di nelaw sax ba fajar di ko di ko di ko di ko di ko bu tëddatee après gee wala bu guddi fajar sax da koy raw léegi te pourtant il y a jours doon na naafile waaye dafa euh, euh, euh, li yonent bi salaam digle woon loolu la xamul ba jëfandikoo ba jëfandikoo ko waaw mooy booy door a tàmbali yow bul ya defal deux rakka rek bu la neexee defal deux rakka waaw noonu la dangay ngay ci suuf di dem ci kaw mais doo jëme ci kaw ci kaw boo jógee ci kaw da dangay xawee ko waaw ndànk ngay def nga ne man daal comme que lii baax naa fexe daal guddi gi nu mu man di mel naa ci am ñaari ràkk rek bu ma ci amee ñaari ràkk tëdd li ci des lool la yaa ayyuhal muzammil qumil layla illaa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila fin ba mu ne inna rabbaka ya'lamu sa borom de xam na annaka ka yow rasulullah yi sallallahu alayhi wa sallama taquumu di nga taxawal julli guddi adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahara ah kon mooy gis ngeen foofu ni mu leerale affaire yi ak ni ngay def nisfahu awinqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila mooy ndànk-ndànk mais boo ko fi sànjaafoo bi da koy ba loolu tamit ci côté xam-xam noonu la nit koo xam ne dafa ñëw première fois mu di gis xam-xam bi ni mel walla mu gis diw des fois loolu dalay dal ci mën na dal it bu gisee nit koo xam ne dafa am xam-xam lool léegi mu dégg bi muy wax muy wax ay référence ay ay téere naan téere sàngam téere sàngam sawaay dem ci mag librairie bi jënd yépp ñëw toog waaw commencé nag mooy gis nga bu muy ba muy dem di ko jëndi mais xamaasa gi mu àndaloon mooy cawarte gi mu àndaloon ah dem jëndi ko nag ba ñëw am problème mu nag liir ko nag wala sax di ko gëstu mais imaginez bu jëndoon boo xam ne bu ndaw la bu bu tolloog les débutants comme comme day débuter mu commencé ci utaale di ko commencé am ku koy gëstul wala boog mu am ay fichiers yoo xam ne leeral nañ ko bu koy topp loolu moo gën a yomb mu jënd gan ab teg ba pare am problème mu liir ci benn kese waaw waaw wala yushadda diina ahadun illa ghalaba amul kenn kuy kuy sànjaafu diine ji noonu lu dul ne dina la noon wóorul ne dina la noon waaw moo tax sayyidatu Aisha radiyallahu anha waxoon ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne maxtiira rasul maa xuyyira rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bayna shay'ayni illa xtaara aysarahuma maa lam yakun isma allah sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee na yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam masuñu koo tànn bu masuñu koo tànn loo ñaari diggante ñaari mbir lu lul ne day tànn ba ca woyof fekk loolu la bu nekkul bàkkaar fekk affaire boobu nekkul bàkkaar bu dee ñaari duñu bàkkaar ba ca gën a woyof lay def waaw moo tax koo dégg mu naan la affaire bi non c'est que non il faut pas di euh, seet yu yomb yi nii dañ naan la lool daa fekk lu yomb lool dagan wala boog dafa nekk lu xaram mais bu dee ne ñaar yépp lu lu metti li nekk lu dagan lu lu yomb li nekk lu dagan fu ma jëm ci lu yomb yi loolooy sunna nag ki jàpp ne moom mu ngi rey bakkanam ci dem ci lu metti li bàyyi ko ba ci kanam mu xool waaw maa xuy yiira ma suñoo tàndloo yonent ba alayhi salaatu salaam bay na shay ay diggante ñaari mbir lu dul ne la gën a yomb lay tànn waaw parce que des fois am nañu koy jaawaleek lii yenn boroom xam-xamu suluk yi rahmatullah alayhi di wax di eh, eh, eh, wax ju ñuy dégg ci yenn boroom xam-xamu suufi yi rahmatullah alayhi naan affaire bi mo mooy kënee boo gisee ñaari mbir xoolal la gin a tar nga def ko ci loolu loolu du du du yu met mooy loo xamante ni nii yow texte ñëwu ci loo xam ne leerul ne loolu la ñuy waxa ah. leeru mooy loo xam ne leerul mooy ñaari mbir yu taxaw la mais dafa lënt xamoo ndax mbir mii te foog nga def ci benn xoolal ba gine difficile nga def ko ndax en général bakkan du dëgg ko ba gina moom di gina yomb lay àndal mais loolu mooy bu teg si ñëwut waaw loolu mooy bu dee amul nas mooy amul alquran amu ci sunna amul ci loolu xamoo ci dara xaw ma ci dara ñaar taxaw loolu ñoom ci cadre boobu la ñuy waxe loolu wa ah. mais tekkiwul ne mbir mi day leer lii kii ah ñëw ne man naa def li gën metti ma am yoon boo xam ne bu ma ko jëlee ah jóge Pikine fii war a dem euh, Rufisque def ko 15 minutes mu am yoon boo xam ne moom bu ma fa jaaree rang-rang bu metti deux heures de temps wala une heure et demie ñu naan ma léegi tànnal bi gën a metti waaye du tànn bi gën a metti waaye 15 minutes bi lay jaar fekk maa ngi am moyens yi fa lay jaar <laughs> xanaa kay ma ñàkk am moyens yi loolu beneen affaire la kon nag affaire yi inna diina yusuf diina ji dafa dafa simple waaw fougue de jeunesse nag day am waaw mooy nekk gone nekk jeune bëgg seen yéene day rafet lool waaye waxoon nañ la yéene gu rafet day ànd ak xam-xam leeru xam-xam moo koy niital yéene ga mën a continuer mën a baax. sinon bépp yéene boo xam ne yéene bu man di nekk mënuñu ne yéene bu baax la bu dee daf xaalafa sunna dafa wuteeg sunna yonent bi alayhi salaam kon nag affaire baa ngoog yonent bi alayhi salaam ne ayyu yaa ayyuhan naas waaw bi mu jëlee xeer yi mu ne yu mel nii na ngeen sànni xeer yu mel nii mu ne nag yaa ayyuhan naas iyyaakum kon maa ngi leen di moytandikuloo de wal ghuluwu fi diin ak ëppal ci diine waaw fa innahu ndax dëgg-dëgg ahlaka man kaana qablakum al ghuluwu fi diin waaw li alakoon ñi leen jiitoon mooy zèle de un un un trop waaw waaw des pratiquants hautement zélés tellement zélés que waaw seen seen seen loolu tax mbir yi do mooy ëppal moom baaxul waaw ëppal ci dara baaxul waaw te loolu moo alakoon ñi leen jiituwoon moo tax nit ni ñu jàppe yonent bi alayhi salaatu salaam duñ ci ëppal ba naan mooy yàlla wal iyaadu billah comme kama qaala euh, an-nasaara kama taqulu an-nasaara comme ni nasaraan yi wax xam nga ëppal leen yóbbu waaw ëppal moo leen yóbbu ci ñu naan Seydina Isa wal iyaadu billah ibnullah doomu yàlla la wal iyaadu billah ñoom ëppale leen ci yóbbu noonu alxuraan ñëw leeral ñu lool yonent ma lay saa saam loolu daal di ñu ci xërtal ñun du ñu ñëw di ëppal bay teg yonent ma lay palaasu yàlla iyaakum wal xuluwu fi diin maa ngi leen di moytandokuloo ëppal ci diine waaye it duñu iyyaakum wal ghuluw fi diin du ñu jël saxaaba yi teg leen place yonent bi sallallahu alayhi sallam wala ñu jël leen teg leen pala yàlla wala place u malaaka yi ko def waaye li gën a parlant sax ci ñun en tant que sénégalais mooy du ñu jël la iyyaakum wal ghuluw fi diin maa ngi leen di moyta ndokaloo ëppal ci diine mooy du ñu jël suñu sëriñ yi teg leen ci place yonent bi sallallahu alayhi waaw yàlla tere ñu leen di xalaatal lu gën a kawe loolu waaw waxuma la dara di leen teg palaasu saxaaba yi kese du ñu ko def iyaakum wal ghuluw fi wal ghuluw fi diin anzilu naasa manazilahum loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam jàngale woon comme ni mu ne saxi imaamu muslim ci muqaddima bi sayyidatu Aisha mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam ñun dañoo jàngal ñuy wàcc nit ñi manazilahum waaw kon nag nañuy moytandu ko ëppal ci diine waaw fonk sa sëriñ ba fii mu ne waxam nga foog ne fii mu ne moom moom nga jël ko di ko teg ci palaasu yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxam taxaw nga gis waxu yonent bi alayhi salaam ñu ne la lii de la sëriñ bi wax mu jamaat mu wuuteeg lool lu yonent bi alayhi salaam wax nga bàyyi fi waxu yonent bi alayhi salaam topp wax boobu mooy loolu ëppal la ci diine waaw kooku ëppal la ci diine te nee na loolu moo alakoon ñi leen jiitu woon moo taxit kon mooy lan mooy tëdd leen ko sinon bu ngeen melee ni ñoom ëppal nga ëppaloon da di alko comme niñ alkowoon moo tax ñu bari xël ko nañu instant bi ndax ëppal googu waaw lii la yonent bi alei salaatu salaam wax waaw amthala haula'i farmu xeer yu mel nii mam ibn abbas jox lu mel nii na ngeen ci sànni xoola al imaamu euh, euh, <coughs> moo tax ba ba mu ko kon gis nañ fa muy fore loolu moo tax euh, ku for Mina bu dee mën naa nekk moo tax lii nii yépp ay kii la yoo xam ne nit ki euh, ña fa jot a dem dinañ ci xam dara des fois niñ koy jàppe ne noonu la simple du simple noonu moo tax waxu Maliki yeeg ak Shafi'i yi rahmatullah alayhi kenn jële ko fi nga xam ne mooy Muzdalifa fi nga xam ne mooy Muzdalifa ñi naan nañ ko jële Muzdalifa même bu dee ne coono mu ngi ci jële Muzdalifa ba foofu mais bu dee ne da koy def fenn kay tax am na ne bu demee bu ko defee moom bu demee man na minaa tem mu am problème wala difficulté pour ami xeer loolu moo gën ci kooku sinon mu dem ba minaa bu dépassé bat na mu xassir mu fore ko foofu hein te yonent bi aleyhi salaatu salaam bi muy am na xadiis bu al imaamu muslim rahmatullah alayhi solo ba léegi ñu ngi ñëw ci suñu masala yi ah la ñu waroon a gis mais yii nii ay précision la ak yoo xam ne yu ñu waroon a gis d'abord euh, al imaamu muslim ibnul xajjaaji rahmatullah alayhi dafa solo euh, naka noonu al bon asxaabu sunan al arbaa solo nañ ko na ko noonu sëriñu al imaam muslim daal imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal al imaamu muslim baabul xajji istihbaabu baabu istihbaabi ramyi ramyi jamratil aqaba yawman nahri raakiba loolu dama ko fàtte woon te imaam sey Seydina wax na ko parce que dane wa ardafal fadla bi mu ñëwee mu sànni mooy wax na ko hein wax na loolu waaye euh, dafa mel ni préciser wuñ ko woon mooy kon loolu la léegi mu ne mu jële ko ci Isxaaq ibn Ibrahim al-Hanzali ak Ali ibn Xashram ah, <coughs> Abul Hasan Abul Hasan ah, Ali ibn Xashram ibn Abdurrahman ah, mu jaar ci Isa ibn Yunus muy surtout Abu Isxaaq as-Sabi'i Isa ibn Yunus ibn Abi Isxaaq Amr ibn Abdillah ibn Ali rahmatullah alayhi Amr ibn ki Isa ibn mu mu dem jaar Abu Zubayr mi ñu la doon wax sànq mu jële ko e, ci e, Seydina Jaabir moom Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus al-Qurashi al-Asadi ah mu ne Seydina Jaabir nee na ra'aytu an-nabiyya lii mooy riwaa imaam Muslim rahmatullahi alayhi mu ne ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama yarmi ala rahilatihi yawma an-nahri wa yaqulu li ta'khudhu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujju la ahujju ba'da hajjati hadhihi Allah <laughs> est-ce que yéen a ngi bàyyi xel affaire boobu moo yonent ba lay saar saama mu ñuy tàgge boppam bopp ba léegi de ah mooy dañoo yàgg ci aj gi waaye aj gi buñ fi jógee yonent liy dese ci dundu gi yonent mi aleyhi salaam fee Medina du bari de ah ñu ngi bàyyi lool xel <laughs> nanu ko bàyyi xel nee na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daf nee na Seydina Jaabir nee na man damaa gis yonent bi aleyhi salaatu wassalaam muy Ah, muy sànni jamra waaw ah, muy sànni ala yawma nahri ala rahilatihi yawma nahr muy sànni eh, jamra ji mu ngi ci woon ci kaw war waayam bésub loj bi bésub tabaski ji waaw ba pare mu naan wa mu naan li ta'khudhu manasikakum mooy lii de mooy jël leen ci man li nga xamante ne nii mooy ni ngeen di aje seen jëf yi ngeen war a aje waaw li ngeen ma gis ma def gis ma wax ci aj gi ak ni ma ko defe loolu jël leen ko ci man takk leen ko waaw xam nga xadiis bii day niroog xadiisu sallu kama ra'aytumuni usalli julli leen comme ni ngeen ma gise may julli moo tax ku mel ne al imaamu nawawi rahmatullahi alayhi ci al minhaj mu ne wa hadha al hadith aslun azimun fi manasik al hajj wa huwa nahwa qawlihi sallallahu alayhi wa sallam fi as-salat sallu kama ra'aytumuni usalli allah mu ne hadith bii de hadith bu cosaan bu mag la waaw bu màgga màgga màgg ci diine ci manasikul xaj ci jëfu aj yi lii moo tax jëfu aj yi ah mooy ci kaw ci nu mu tuddee d'une manière générale lépp a nekk farata ba mu des luy wane ne lii du farata ndax li yonent bi alei satu salaam ne xudu anni manasikakum waaw te yenn yi li ñu xamee ne du farata mooy yi nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu salaam comme ni ñu koy gisee ñi nga xam ne da leen di wax ñu fit ak li alxuraan wax ah ku trouver adan min rasihi ci boppam ak yooyu day def fidya ak yooyu euh, aw sadaqatun aw nusuk loolu dinañ ñëw ci yooyu bu ñu àggee ci côté boobu ñu xam ne kon loolu waajib la bu dee loo xam ne boo ko defee duñ la ne indiwaat ko defaat ko liñ la naan defaat ko loolu dañuy xam ne lii moom farata la wala li nga xam ne dane ku ko ku mu raw sa aj yàqu na loolu dañuy xam ne lii moom moom it mooy manu la ñàkk ci aj ji waaw voilà moo tax boo seetloo masala yi ñu fi jot a gis boo seetloo ñenn ñi di tax ñu naan farata dañ naan ndax yonent bi sa salaam moo ne xudu anni manasikakum ñu ne la loolu dëgg na waaye lii mooy wane ne loolu du manasik du du fa dox comme ni ñu gisoon keroog ah bi zaahiriya yi rahmatullah alayhim ak ku mel na al imaamu ibnul qayyim rahmatullah alayhima euh, alayhim di wax ne al mabitu bil muzdalifa ruknun min arkaanil hajj mooy euh, fanaan gi ngay fanaan muzdalifa ak taxaw ga ngay taxaw foofu fële loolu ruknu la pilier la boo xam ne ku ko deful sa ak yàqu na ñu ne la woon loolu c'est dëgg la ndax bokkoon nañ ci ñoom li doon wax ndax yonent ma lay saa saa moo xudu anni manaasikakum ha comme fii li mu wax mu ne li ta'khudhu manasikakum mooy jël leen ci man ni ngeen xam ne ngeen ngeen di ngir ngeen jële ci man comme man ni may aje hein waaw mooy li ta'khudhu manasikakum mooy laa mu amru la de mooy digal waaw mooy xudu manasikakum jël leen waaw léegi nag ah, comme ni mu ñëwee ci yeneen riwaaye yi nekk ci yeneen xadiis yi newul ci saxiixu imaam muslim al imaam an-Nawawi mu ne loolu xoola xanaf euh, euh, kii euh, ñu doon wax sànq zaahiri yi bala ñu tëj foofu te waxaguñ fa mooy li taxoon ñu waa na ñu ne leen woon non c'est dafa am tey luy wane ne mbir mi du farata parce que yonent bi alayhi salaam dafa boole dane ku taxawu Arafat avant jullit fajar kooku am na am na aj alors que te comme que Arafat ak Muzdalifa du du même lieu bi loolu la ñuy ne kon ñoom ñaar mënuñoo bokku lieu heure boo xam ne frontière ñooy bokkul ñu ne frontière fii lay jeexe mënuñu ne nit boo taxawee Arafat avant fajar comme ñu ne une minute avant fajar bu la fekkee Arafat am nga am nga aj ba pare ñu ne ko après étape ba ca war a tegu tamit foofu da nga faa war a nekk avant fajar muy Muzdalifa te muy 10 kilomètres euh, de de de distance loolu du mën a ne loolu mooy saarifu xudu anni manasikakum foofu comme niñ ko waxe woon yonent mi aley salaatu am di sànni ne li ta xudu kon lii ala raxilati ci kaw war waayam la ne woon doon sànni te xadiis jataay bi weesu gis ne nañ la sànne woon waaye bi muy sànni euh, minaam comme ni mawlaanam nu euh, Mas'ud radiyallahu anhu wane ci xadiis yi nekk saxiixay ni këne Mina mooy nekk fan ci ndejooram Makka nekk ci càmmoñam noonu la yonent bi aleyhi salaatu léegi nag mooy loolu mooy li gën affaire gëneel lañ ne kantaa bu dee nit ki ak nit ñi dañoo bari ba loolu moom manu mooy bu sànnee xam nga batnul waadi ci suuf lañu waxoon moo gën mais bu boobaa loolu mooy ci côté ngëneel lii lépp afdaliya la mais ku taxaw ca kaw wala fu foo xam ne en tout cas daal yow moo xam kawe na walla boog yow da jàkkaarloo xibla bi parce que am na riwaay yu ñëw ne jàkkaarloo xibla gi mais loolu wérul li wér mooy ne Mina day nekk ci yaminam xam nga waxoon nañ la ba fii jamra gi fi mu nekk mooy ci frontière Mina la ne à vrai mooy ci frontière Mina booy dem camp booy dem euh, Makka zaadahallahu tashrifan wa takriman léegi mooy yow boo ñëwee Mina day nekk sa sa nejoor ah ka nekk sa càmmooñ nga foofu la yoon noonu la ko yonent bi alei satu salaam sànnee waaye nag bu dee ne pour x raison nit ki manu la def noonu moo xam dafa sànni ca kaw mooy ne loolu déedéet loolu dara newuti bu boobaa loolu la man mooy la nga man rek tey fas yéene ne bu ma ko manoon de defe ko ni ko yonent bi alayhi salaam defoon noonu laa ko doon defe nga am yoolu ku ko def na ko yonent bi alayhi salaam defe woon waaw yi yëpp ngëneel la waaye du na ñépp ñëw ne ñi ak ñi war a sànni yépp ñu ne par force nii lañ koy defe déedéet ba pare mu teg ci ne leen fa inni laa adri la'alli laa ahujju ba'da hajjati haadi yeneen bi alayhi salaatu salaam ne leen ndax man kat mooy xool leen ni may aje non imaam an-Nawawi waaw bala ñoo àggale mu ne xadiis bi xadiis la bu bu bu màgg waaw wa haadha al-xadiis aslun cosaan aziimun bu màgg fii manaasik al-hajj ci yi nga xam ne mooy jëf yi ñuy jëf ci aj gi wa huwa nahwa qawlihi mooy comme waxu yonent bi sallallahu alayhi salaa ci julli dim ne sallu julli leen kamaa ni ngeen xamante ne nii ra'aytumuni ngeen ma gis usalli ma koy jullee waaw loolu la moo taxoon ñu ne la woon ku julli ba pare ñu ne la hee saay kay mi ñëw mais yow li nga doon julli sànk xam nga farata ak sunna yi ah non non loolu moom xaw ma ko ah de xaw ma ko ñu ne kon man daal damaa jàng sifatu salaati rasulillah meloo dañ ma melal décriral ma ne ma même bu dee nit a taxaw wan ko parce que al al al al al al taalimu bil afaal loolu sunnaa yonent bi la sallallahu ak jëf yi nit ñi di gis waaw mooy fii dafa jël xeer yi Mawlaana Ibn baas gis nañ ko léegi ne da ko jox xeer yi mu koy yëngal ne yu mel nii xeer yu mel nii far mu na ñeent ci sànni waaw te bi muy sànni da leen a wan li muy def moo tax boroom xam-xam yi naan day téye entre kii bi ñaari pouce bi ak baaraamu index bi ah moom lay ja xeer bi après allahu akbar sànni jëlaat beneen allahu akbar sànni ainsi de suite mooy xattaa noonu mooy da doon def ñu koy gis Arafat mu taxaw fa di def ñu koy gis mooy loolu lépp ak ta'limu bil af'al mooy di jàngale ci selon gestes yi ngay def nit ñi di jànge ci loolu loolu la am solo la mooy nit ki ñëw ñu ne ko yow kon foo xam ne nii ngay jullee foo ko jëlee ñu ne non man oustaz diw laa dem ne ko man de damaa bëgg nga wax ma naka la yonent nga wan ma naka la yonent sallallahu alayhi wa sallama doon jànge doon doon julli mu ne ma ah xadiis sàngam xadiis sàngam ak xadiis sàngam boole ah ñu gis ne nii la ko doon defe bu doon takbiir nii lay def bu doon ubbi julli allahu akbar nii lay def bu bu paree li lii lay nii lay taree nii lay rukoone nii lay yëkkatee boppam nii lay sujoote nii lay jóge ci sujoot bi nii lay sujoote waat nii lay jóge waat ba ni muy jeexe ba nii lay tashahude nii lay waxe assalaamu aleykum assalaamu aleykum man loolu lañ ma nit la ma ustaas di wan wala sëriñ di wan kooku moom manu ngeen kenn manu la waxa waxa waxa waxa wax ba julleem baaxul parce que xamul sunna ak farata bu ko xamul it julleem baax amul kenn ñoom Maalik ibnul Huwayris yàlla anhu ba ñëwee yonent na la saa saa dalee na wan ni muy julli ne leen sallu moom ñoom la woon ñoom la waxoon sallu kamaa ra'aytumuunii usalli julli leen comme ni ngeen ma gise ñuy julli parce que dafa gis ne ñii commencé nañ mel ni dañoo xaw a <laughs> mooy Medina daal xaw seen dëkk manqué na leen yonent ma la saa saa seetlu xam lool ci ñoom. bokk ci yóbbal yam leen jox ne bu ngeen dem bu julli jotee na kenn ci yéen noddu ki gën a ci yéen daldi leen jiite waaw te ngeen julli comme ni ngeen ma gisee muy julli waaw est-ce que da leen a waxoon léegi mais attendez est-ce que xam ngeen farata yi kaay leen ma wax leen farata yi est-ce que xam ngeen sunna yi waxu ko kenn yonent bi ma salaatu salaam ma wax lool kenn kaay ñu xoolal la fara loolu amul. waaw nit ki nag na ko xam parce que waxuñ ne bu ko kenn xam si dañ koy xam mooy dañ naan fexeel nga xam ko mais ku ko xamul julli correctement julli ni yonent mi alayhi salaam doon jullee kenn mënu la wax ne waa ji julli parce que xamul farata yi sunna yi que moo tax mu ne comme ni mu waxoon ci julli ne sallu julli leen kama ra'aytumuni usalli comme ni ngeen ma gisee may julli kanta waajoo xamante ne moom xam na farata yi yi te julleewul ni yonent ma lay saa saa doon jullee kook bu moyul julleem du baax waaw xoolal koo xam ne xam na farata yi yi mais muy def bu bu bu euh, bul faale ak ak reewandee ko tay taylu ne donc man daal sawaay yooyu yëpp xam naa ko mais yonent ma lay saa julli woon na toog quoi man nag damay julli toog quoi sama yoon newu ci te tay ne moom alqiyaamu mooy takbiratul ihram wal qiyaamu laha yooyu yëpp farata la moom yoonam newu ci wal qiyaamu la mu yoonam newu ci muy julli di toog kooku julleem baaxut parce que salli qa'iman waaw moo tam moo ko gën xam kooku xam nga julleem baaxut mais ki ki ki ki copier nag def ni yonent ma lay sarsam doon def kooku moom kenn mënu la wax ni julleem baaxut kon lool la al imaamu Nawawi rahmatullah alayhi wax kon booy sànni jamra bi yonent bi alei saatu salaam bi eh, eh, Mina moo nekkoon ci ndejooram Makka nekk ci yasaaram mu ne nit ñi voilà li taxudu manasikakum lii dama koo def ngir ngeen jël xool ci man ni may aje ngeen aje wala li taxudu manasikakum jël leen ci man ni ngeen di aje fa inni ndax man rasulullahi sallallahu alayhi wasallam laa adri xawma xawma la lii laa axujju ba'da xajjati haadi xawma këne laa adri xawma këne amaana man duma aj après aj gii de mooy sama dernier aj de xam nga loolu mu koy wax nit ñee koy dégg mais bu fitna ga ñëwee fitna ga dikk na waaw gën rëy natt gi gën rëy gu saxaaba yi muy génnu àddina yonent bi aleyhi salaatu salaam day mel ni lii ñoom mësuñu koo dégg en tout cas ñu ëpp ci ñoom day mel ni mësuñoo dégg yonent bi aleyhi salaatu salaam bi wax naan fa inni laa adri la'alli laa ahujju ba'da hajjati haadi amaana duma aj comme seen comme doo dootu à aj gi wóoruma ndax ginnaaw lii dinaa ajati waaw te loolu gisoon nañ ko ci xutba boobu al imaam ibn Ishaq ko gis ci xutba mi def ci bés bi bés bi dafa bari ay jëf waaw kon léegi ginnaaw buñ gisee lii euh, yaakaar naa ne euh, lii mooy liñ waroon a mottali léegi nag ñu war a ñëw nag ci masala yi ñu waxoon insha allah am na buñ ci gis léegi mooy fan lañuy jële euh, xeer yi wax nañ la ne ku ko mën a jële Mina moo gën wala baax na ndax fa la koy rent bi alei saatu salaam jële du façon moo gën parce que fa la ko defe woon mais ñi naan dañ koo jële fële parce que ñoom dañ ne mawlaanam noomar loolu lañ gis mu def jël na xeer yi fi nga xamante ne mooy euh, Aqaba pour mu bañ a wàccaat sinon ca ca Muzdalifa ngir bañ a wàccaat gis nañ même ci xadiis Seydina Ali bi weesu biñ gisoon jotaay bee weesu ak bu Mawlaana Ibn Abbaas bi wane ne bi mu dépassé batna Muhassir Muhassir fala fala ko defe waaw <laughs> xam nga batnu Muhassir euh, bi passé ñu ngi lay wax euh, fi nga xam ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa doon euh, rëppëtal gaaw ku mel ni al imaam az-Zurqaani rahmatullah alayhi mu naan batnu waa fiil ñoom àgguñu fii ah ndax waa fiil amaa ñuy agsi fii la leen borom bi alal <laughs> bi waaye en tout cas foo xam ne ndax comme que ci xaram bi la àggoon te moom ñoom àgguñoon ci xaram bi <laughs> looloo tax mu wax loolu àgguñoon Makka mooy ci bunt bi la leen la fiil ba tëddoon ñay wax kon nag ginnaaw gi ñu war a gis kon masala yi ñu waxoon